أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu fii ñu leen baaxoo nuyoo muy ci béréb bu tedd bii di jumaay Daaru Muxti ci biir weer wu tedd bii muy weeru koor wu tedd wi ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog toogaayu borom Daaru Muxti tey muy Serigne Cheikh Abdou Mbacké ni nga xam ne noonu la ko muassasatul Wafa'i bi huquqil iman tàmbale gi yéen bi koor gi tàmbalee ba tey jii di fan bi njëkk ci ñaareelu ay bés gi dellusiwaat rek fas yéene àndaat ak yéen ngir dalal kenn ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diir weeru koor gi ngir lépp jariñante ci lu jëm ci suñu wàllu diine ki nga xam ne moom la ñuy dalal tey mooy sëriñ Moustapha Diakhaté xaarimul xadim di xalifa sëriñ Cheikh Jaxate di ku ràññeeku ci yoonu murid ku ñëpp xam bala ñu koy jox kàddu gi niñ ko baaxoo def rek dañuy xamle aslëf ci ay jaar-jaaram su ma waxee aslëf mooy bu fekkonte ne bëgg nañoo xamle fi mu jaar fépp daanaka loolu day jël waxtu ñi waroon def lépp waaye as lëf rek lañuy ñuy xamle ci ay jaar-jaaram comme ni nga xamante ne noonu lañ ko baaxoo def ak ñi fi njëkkoon a jaar sëriñ Moustapha Diakhaté moomu bi mu tollee ci war a jàng alquranul karim sëriñ Fallou Mbacke moo ko yëkkati teg ko ci loxol ku ñuy wax sëriñ Cheikh Bousso mooy ki nga xam ne sëriñ Abdou Karim Bousso mooy ki nga xam ne moo ko jàngal alquranul karim ci ndigalul Serigne Fallou Mbacke bi mu jàngee alxuraan ba noppi tamit tënku rek ci ndigalul Serigne Fallou ba ni nga xam ne noonu la ko noppee gisee ci la ñëw ci sëriñ Saliou Mbacke ci foofu ci kër Serigne Saliou ci la tàmbulee njàngum xam-xamam ci biir loolu ci la fi jógee dem ndakaaru ci benn franco arabe foofu tamit jaar na fa jàng fa aslëf ginnaaw bi nga xamante ne Serigne Mourtala tijji na école al azhar yi ci ndaam ci génération bi nga xamante ne ñoo njëkk jàng ci al azhar moom mii ci la bokk jaar foofu ci ndaam jaar tamit fële Kaolack Euh, ginnaaw ba tamit ña njëkk a génne ñu jël leen ñu nekk ay jàngalekat moom mii ci la bokk waaye nag taxul mu yem ci loolu ginnaaw bi la fi jógee ci ay góor góorgóorlu boppam ba dem Arabie saoudite foofee ci Arabie saoudite yàlla baaxe ko mu dugg ci benn institut bu ñuy wax euh, Malik Faysal foofee la amee baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat yàlla baaxe ko ñu jël ko ci université bi ñuy wax université Roi Saoud jamiatu Malik Malik Saoud foofu ci Riyad foofee la mottalee am njàngam jàng fa ba am fa maîtrise ginnaaw bi mu amee maîtrise ci la ñibbisiwaat fii ci Sénégal waaye nag ci biir loolu li mu nekk Arabie Saoudite am na ay jëf yoo xamante daana ko def foofa lu mat fukki at yoo xamante ne da daan volontaire di dimbali ujaaj yi nga xamante ne ñooy jóge fii ci Sénégal na ñi nga xamante ne mbokki taalibe lañu mu di leen dimbali ci loo xamante ne sàkku ci woon sàkku woon genn fay goo xamante ne moom lañ ko ci fay loolu def na ko lu mat fukki at yoo xamante ne volontairement la ko doon def bi mu ñibbisee fii ci Sénégal tamit tàmbul na yëngutu ci wàllu journalisme am organe de presse yu bëree bëri yoo xamante ne jaar na fa mën naa ci tudd rek Sud FM yaakaar naa ne bi mu door a tijji eh, ñi nga xamante ni daanañ ko déglu ku daan déglu Sud FM ci bi mu door a tijji rek yaakaar naa moom mi xam nga ko eh, jaar na foofu ci Sud FM jaar na tamit ci beneen organe de presse bu ñu wax nostalgie jaar na tamit ci Dunia. jaar na tamit ci Jamono FM jaar na tamit ci Touba Touba Touba FM kon ay organes de presse yu bëree bëri jaar na ci waaye nag taxul mu yem ci loolu am na ay presse écrite yoo xamante ne moom mii ci boppam mooy ci ko sos te moo koy saytul boppam tamit bokk na ci Touba Magazine bokk na tamit La Voix de Touba yooyu ay ay ay presse la yoo xamante ne moom mii moo koy saytul boppam. mu nekk tamit nit koo xam ne ay yëngutoom yëpp daf koo jëmale ci défendre yoonu murit ci lépp loo xamante ne gis na ne lu nar a gàkkal yoon wi la walla lu ko nar a tilimal la loole day taxaw def ci kemtalaay kattan ba loolee du am yaakaar naa ne euh, kuy topp yëngu yi xam nga ci lu baree bari jërul ci jaar kon ci gàttal su may e, wax ki nga xamante ne moo fas yéenee seq ñun jotaay bi mooy jëmm jooju lii nag as lëf la rek li nga xamante ne moom ay jaar-jaaram la li mu wax li muy waxtaane tey tamit mën nañ ne dañ koo jox loo xamante ne lu mu dund la lu mu xam la lu mu maîtriser la ndax suñu waxee mouridisme moom ci la juddu ci la yaru ci la màgg moom lay défendre moom la xam suñ waxee tamit affaire euh, euh, affaire affaire i'lam muy affaire presse moom tamit jaar na ci dund na ko xam na ko kon yaakaar naa ne tey jii jox nañ ko loo xamante ne lu mu xam la yaakaar naa ne kon suñu ko déglu ak xel tey jii dana lañ jariñu njariñ loo xamante ne mën nañu wax ne du am yemuwaay kon li ñu def moom mooy bala ñu koy jëbal kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba sëriñ Basiru Saafo moom la ñu fas yéene daral ci jataay bi ñu fàttali tamit ne waxtaan yi fi jaar yi fi jote jaar yépp képp koo xamante ni yittewoo nga seede yi boo jokkook ñi nga xamante ni ñoo yore wàllu technique bi insha allah seede yépp jàppandi na naka noonu tamit li nga xamante ne moom la sëriñ bi waxtaane muy al muridiya wal i'lam képp koo xamante ne am nga ci ab laaj bu noppee ci waxtaan wi soo ko bindee jaarale ko ci Baye Dame Diakhaté insha allah bu noppee dana ci kon li may def moom mooy dañ koy jox kàddu gi rek yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu kalimatullahi tammati min sharri ma xalaq bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi ja'alana xayra ummatin uxrijat linnas wassalaatu wassalaamu ala nabiyil huda warrahma sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabi'ahu bi ihsaanin ila yawmi diin bismillahi rahmaani rahiim barke Cheikhul Xadim jërëjëf Serigne Touba kii Serigne Touba kii Serigne Touba borom Touba mu romantoon bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen di leen ziyaare ci weeru tedd wi di leen ci ndokkeel di jël nuyoo beeg ndokkeel beeg yi yépp jubale ko ci Serigne Cheikh Khady Mbacké yàlla na fi yàgg te ak ñi nga xam ne ñooy njabootu maam Thierno Birahim borom daara bi yépp ginnaaw loolu nuy jéggalu yàlla sunu borom di ko sant kenn ku ci nekk noo ngi lay baal wax suñ la ko ameelee soo nu ko ameelee nag baal nañ la ko ci xol bu sedd bi ci jëmmi ànd ak yéen di tuubal yàlla di ko jéglu ci matandi gi nga xam ni doomu aadama na ko ànd di sant yàlla ci yu bari yi mu defal te nga xam ni waxal na boppam ci alxuraan ni su ngeen doon jéem xam xam li ma leen defal ci xéwal di ko wàññi mu ngeen a xam ni mu kon noo ngi ànd ak yéen ci weeru tëdd wi ci barab tëdd wi di sant yàlla ñaan mu nangul mu cant bi di ko gën a sant rek li ñu koy sant lépp nu ngi koy gën a sant ci boole gi nu boole Sëriñ Tuubaa di talal suñu loxo yàlla itam moom mi mën lépp mu yàggal fi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke mi nga xam ni moo fi Cheikhul Xadim tey yokk leeru Cheikh Mouhamadul Amin ak mbooleem njabootu Cheikh Xadim di gis yépp te tasaare leer yooyu ci jullit ñi te murid yi ëpp la ci ginnaaw loolu bokk yi teew mu bi wax nañ ko ba noppi li ci des rek mooy jublu ci li nga xam ne noo ngi ñaan yàlla daje ceeg tawféexi suñu borom ndax seen yéene ak seen jéego dégg nañ ko lu jiit luy ñëw fii ni ngeen ko sàkkoo ci noonu it la ko ñu bari sàkkoo ci noonu ñu di ko def kon yàlla ci yàlla daje dajaleeg ngërëmul sëriñ bi li ñuy waxtaane tey mën naa ni lu lu nit ñi bàyyiwul xel la wala lu ñu umpule waaye lenn lu mu lu mu bokkul rek loola du dox li ñuy waxtaane tey lu mu bokkul rek loola du dox mën naa doxal lu bari nag waaye mën naa yàq lu baree baree baree bari muy muy li ñuy wax ci com ci tubaab communication bu dee ñu toog nii ñu di ko wax jokkaloo jokkaloo communication nag dafa ëmb mu ngi mel ni bu nekkoon ni tey Darou Moukhty ñu xool ni am na benn gendarmerie bu nekk fii am na benn marché bu nekk fee daral gaa nga fee maanaam communication ab néeg la wala ab dëkk la boo xam ne dafa am lu mu ëmb ci biir communication bu ngeen déggee moo ëmb li ñuy wax journalisme bi ngeen di dégg yéen loolu ngeen gën a miin journaliste ak journalisme ngeen gën a miin waaye communication moo ko jur dafa am ay banqaas communication bokk na ci ay banqaasam li ma leen wax muy journalisme journaliste bokk na ci ngeen koy ràññee am na ci journal yoo xam ne dañ koy bind su ma ko doon misaal tey lu mel ni lii bu ñu la nee presse écrite mooy journal yi ñuy bind mooy li ñuy bind ci presse kooku mooy journal buy bind bokkul ak journal bi nga xam ni day jëm ci wàllu li ñuy gis maanaam lii dañ koy bind lii dañ koy gis li ñuy gis nag bu leen yaakaar ni télévision rek la weesu na télévision loolu it ci communication la bokk muy visuel loo xam ne dañ koy jàkkaarloo mu ngi gis dafa bokk ci journalisme am na it loo xam ne dañ koy dégg ba tey ci communication la banqaas loolu xam ngeen rajo yi kon li ñuy ak li dégg ak li nga xamante ni dañ koy bind loolu yëpp ci journalisme yi ñu koy am nag ñu koy def am na it leneen loo xam ne dafa bokk ci communication mooy li ñuy wax marketing muy fannul bay'a waane ci man waane ci mën a jaay maanaam mën a jaay nga waane ci lool ba nga xam ne noo loo jaay rek mu jar daal rek waane ci mën jaay bokk na ci itam am na lu ñuy wax addiaaya loolu ci biir communication la muy propagande maanaam propagande ci biir communication bi kon li ma bëgg wax ci tënk ñu bañ a sori mooy communication ay banqaas yu bari la banqaas yooyu ma leen tuddal yépp moo leen jur bokk na ci lu ma leen wax man ci loolu laa spécialisé wu waaye nag boo jàngee communication foo jaar yii yépp beneen la ci ñamal nga jàng ci bu ci nekk nga am ci cislañ waaye man li ma nga xam moom laa taxasus mooy li ñuy wax ay al alaqaatul amma mooy relation publique mooy ci misaal moom itam ni ma leen leeralale mooy tay bu ñu noon gouvernement Sénégal wala ma jël armée bi armée Sénégal am na lu ñuy wax direction relation publiques Amérique amul benn benn benn kuréel bu ko fa amul réew yi nekk ci réew yu néew doole ñoom ñoo sàggane loolu ñoo ko ñoo tardé ci wàllu boobu waaye relation publique ñu ay alaxaatul am mooy li nga mel ni armée Sénégal tey boo leen soxla woon wala nga soxlaa xam ci ñoom dara am na lu ñuy wax direction relation publique ca ñooñu ngay jaar ñooñu ñooy wax ak yow ñooy dem wax ak kilifa yi lijjanti lépp ñëw ñu la nanga ba kenn mais jóg doo jóg rek ne sañaax egg ci kilifa yi moom day rafetal relation publique day rafetal nataal image suura maanaam nataalu Touba wala image yu Touba wala melokaanu Touba loolu relation publique daf koy rafetal moom lépp lu ci bëgg a gàtt itam ñu seet na nga xamante ni bi noonu lañ ko war a rafetal la ñu rafetal ko kon moom li liy liggéeyam day dox diggante nit ñi ak kuréel gu mu mën a doon kuréel gi mën naa doon kuréelu gouvernement mën naa doon itam kuréel goo xam ne doon kuréelu gouvernement ci gàttal rek ñu bañ a sori ci leeral relation publique ay tënkal rek waaye nag li ma li ma gën a yitteel ci wax ji mooy communication muy i'lam te ngeen gën a xam yéen journalisme rek lañ xam nit ñi moom li ci ëpp mooy journalisme rek waaye communication la ñuy wax ngeen jàpp ko noonu dafa am lu maanaam jàpp leen ni bil kalima xalaqa allahu alkawn ci kaddu la yàlla bind lépp kon communication mi ngi tàmbalee ci suñu borom innama amru ida arada an yaqul lahu kun fa yakun foofu la communication tàmbale bil kalima xalaqa allahu alkawn communication ci yàllaa ko njëkk tàmbali yàlla ci kun la bind lépp ci kaddu rek na nekk mu nekk kon loolu lu ma ta xel mbooleem yonent bu fi mas a jaar itam ab communicateur bi mbooleem yonent bu fi mas a jaar bu ne communicateur bi saadul xalq nag di xayrul alamin yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lay tënk li nga xam moom laa bëgg a leeral communication mooy dafa am lu ñuy wax masdar muy source maanaam li li li ñuy wax fu mu jóge li ñuy wax muy masdar bi fan la jóge ci yàlla la jóge lan lay wax risaala bi risaala bi mooy lan alquran mais kenn mooy ci kan lañ koy jaarale médium bi média li ñu naan média yi média yi média mooy maanaam jumtukaay yi ñuy jaarale mbir mi pour mu jàll lantinoor bi mooy média bu ngeen dégg média média média mooy lantinoor yi jàllale loola risaala bi kan moo doon miju médium bi kan moo doon média bi mooy yonent bi moo doon média bi moo doon médium maanaam risaala bi ci yàlla la jóge masdar bi risaala bi mooy alquran ci ki ñu koy jaarale mooy ci yonent bi kan moo koy recevoir kan moo ko ci kan la jëm ci jullit ñi la jëm loolu mooy i'laab xabar bi loolu la risaala bi am na fu mu jóge am na fu muy jaar waaye dafa am ci kum jëm leeral naa ko léegi al masdar nañ wax al xabar al xabar al masdar al muxtawa li mu ëmb li ñuy joxe al wasila fi ñu koy jaarale al mustaqbil ci ki mu jëm kon loolu alxuraan loolu ko taxoon jóg léegi nag wax naa leen léegi ñett yi nga xam ne am na ci euh, dafa am loo xam moo tax a jóg ilaam amul lenn loo xam ne ñuy wax lu positif lu ak journalisme bu ci ñaaw amul benn yoon boo bind nañ fenn loolu la ko tax a jóg mooy journalisme léegi nag ñun li ko gàllankoor murit lañ wax ak communication dinañ ci dikk waaye dama bëgg a tàmbali tuuti nii dafa am lu ñu war a teqantal mooy Sénégal man bi may jàng communication dama koo jàng ci anamu ni ko tubaab yi tënke ak ni ñu ko tëralee dama koo jàng ndax ay américains jàngal nañ ko ay anglais jàngal nañ ko ci université bi ne ko maanaam ño na ko américains yaak occidentaux yi ni ñu ko tënke wala ni nii lañ ko war a jànge dañ koo jànge noonu ba noppi nag jàngee ko ni ko lislaam gisee boo gisee nag gàllankoor yu bari am ci àdduna bi rawatina Sénégal li ci ëpp ci ñi jàng ñi jàng journalisme ñi jàng communication jànguñu ko ci xam-xamub lislaam xam-xamub tubaab ni mu leen jàngale journalisme rek presse liberté de la presse nangam nangam na ko tubaab bi tëggee rek noonu lañ leen ko indile la yekkal leen ko ñu jàngee ko noonu ñoom duñ ci sàmmoonteeg lislaam ñoom dëgg la sax am na ci biir ni ko tubaab bi tëggee noo xam ne boo ca demee dina am fu muy dëppoog l'islam ndax dafa lañuy wax lan la déontologie ak waxal loo xam ak na waaye rek dañoo sàmmantewul ak moom tubaab bi fenn la wute mooy li ñuy wax liberté de la presse maanaam am sañ-sañ ci bind ak wax ak wone am sañ-sañu bind ak wax ak wone tubaab bi amul fu mu ko yemale moom daanaka amul fu mu ko yemale te loolu yéen ko gis ci adduna bi yépp lu ñuy bind ak lu ñuy wax ak lu ñu wone ni ko jàngalee ñoom bukkul ak ni ko lislaam gisi léegi nag ci loolu lañ jëm moo wax leen gis-gisu lislaam wala boog lislaam ni mu tënkee moom journalisme mu communication yéen a jëkk a dégg ni yàlla dafa wax ni laa yuhibbu llahu jahra bi suu'i illa man loolu yàllaa ko wax yàlla bëggul kenn ku fësal lu ñaaw lu dul kañu tooñ te kañ tooñ sax su ma nee jéggale moo gën yàlla bëggul kenn ku siiwal lu ñaaw laa yuhibbu llahu jahra jahra bi suu illa man bëgg kon nga jàpp ni kon nga laaj ci jàng communication ak journaliste yi Sénégal ndax jàng na loolu wala xam na li yàlla wax ko muy benn loi boo xam ne journalisme la concerné man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw liyasmut képp koo xam da nga gëm yàlla gëm yonent bi del wax ak yiw wala nga noppi léegi ki nga xam ne moom moo jàng journalisme tubaab bi ndax jàng naa hadis boobu wala déet bàyyi na ci xelam déet al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisaanihi yonent bi ne ne jullit dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki musal jullit ñi ci làmmiñam ak ci loxoom du lor jullit ñi ci loxoom du leen lor ci làmmiñam lor leen ci làmmiñam nag bu ma ko waxee mooy buñ dellusee ci journalisme ak ni koy gisee di nga gis ku génne nit wane ko wane nataalam ci anam bu ñaaw wala mu wax ci rajo ci làmmiñam wala mu bind ci xalima loolu yépp nag lor nit la benn bi lor nga ko ci loxo ndax boo jëlee xalima bi bind bind wax ju ñaaw teg ko ci nit ki génne ko ci journal yi kooku sa loxo nga ko lore bukk la sax jaase ku yet waaye lor nga ko sa loxo ndax sa loxo mooy bind gémmiñ yonent bi nee na képp koo xam ab jullit dëgg dëgg dëgg mooy ki musal jullit ñi ki nga xam ne jullit ñi mucc nañ ci moom ci làmmeñam ak loxoom loolu yépp journalisme la concerné yàlla di si wax ni wala taqfu laysa malaka bi wala taqfu ma laysa laka bi ilm maanaam loo xam ne xamoo ko bul ci bul ci dugg bul ko wax bul ci nekk di wax te loolu bari na di nga ubbi journal wala nga gis déglu rajo wala nga xool télévision ñu wax loo xam ne la ñuy wax dara xamuñu ko ci wala tax maa lay salaka bi ilm loolu yàlla ko kon boo jàngee journalisme dafa am bu leen bu ñu yaakaar ni tubaab yi ñoom ñoo fi indi journalisme déedéet civilisation ak communication nee naa leen ci islam la tàmbalee war naa leen ko léegi bal ba tubaab yi daal ak seen théorie na yonent bi ñëw na ba tegal nu ay loi loi yi nga xam ne ci la journalisme yi war a doxee yonent bi indiwoon na ko bu yàgg mooy li ma leen di am na ci loo xam da nga dem ba ci mbir mu nga xam ne yow boo dee déglu rajo wala ngay lire am journal di nga xam ne mbirum rooxale la mbirum rambaaj la maanaam jaxase ñaari nit di nga ko dégg ci ñi nga xam dañuy yëngu ci wàllu politique li ñuy wax coppet ci bii ndañ ci bii bii di ko rajax ay ñaari magi jëm te yot loolu boo ko ku koy def ku ne ab rambaaj nga yaa ngi jaxase te yonent bi nee na laa yadxulul jannata nammaam ab rambaaj du dugg àjjana yonent bi nee na ab rambaaj du dugg àjjana nga fekk nag ñaari nit ngir leen jéem a jaxase coppet ci bii ndañ ci bii bii di ko rajax li ci gën a ñàkk fay nag mooy dañu doon ay mag yi jëmm yoo xam ne kenn ku ci nekk ña ka lay boole ak su ko su yoru xalimaam wala mu yor micro daal di diw sàngam nangam ngeen di xeex ko xuloo ci journal yi te ki lañ koy def loolu kenn ku ci nekk mën nga koo loolu loolu moo ci métti waaye nag laay doxul jàll te na maamu kon loolu yëpp dafa am ci journalisme bi di ko seetlu li nga xam ne moom la sëñ bi wax léegi xam naa ñu bari yàkkamte nañ ci waaye ci lañ jëm lii de loo xam ne mënut a ñàkk pour ñu xam. waaye communication ak mouridisme tey mooy li ñu gën a yitteelati maanaam journalisme ak communication ni ma leen ko waxee woon léegi ak yoonu murid moom li ci wàllam nag ak nu mu taxawee nag loolu ci kanam la moom mooy doon ñaareelu xaaj bi ci bu njëkk bi rek la nekk ngir ngeen ubbiku ci wàllu journalisme léegi moo wax leen ci ay preuve ci ay dalil ay tegtal yu leer xam nga yàlla mu ngi jëkk jàngal wax ko yonent bi sallallahu wax naa leen ko dafa wax ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin xam ngeen lan moo sabab loolu boobu yàlla mu ngi jàngal nit ñi journaliste lii ñu lii lii ñu lay wax naan la tubaab yee ko jàngale naan la soo amee benn nouvelle benn xabaar bu ñu la ko waxee na nga ko vérifier ndax baax naam baaxul ndax dëgg laa du dëgg nañ ko xool càmbar ko xam nga loolu la tubaab yi wax ci ñi mu jàngal journal lii nag alxuraan la kooku tubaab bi bindagul lii sax lii alxuraan lan la yéen ñi nga xam ne ñooy journaliste wala ñuy déglu tey war a déglu waxtaan wi lan la yàlla wax foofu dafa am dafa am ku ñuy wax alxaaris ibnu Diraar sayyid bani al-Mustaliq garmi la woon goo xam ne mbooloo mu bari dañoo toppoon ci ginnaaw mu yilif leen nekkul woon ci lislaam nag mu dem a dem ba ci yàgg mu tuub ñëw ci yonent bi ni ko tuub naa dugg naa ci lislaam génn naa ci li ma nekkoon lépp yonent bi tuubal ko mu tuub mu ne ko boo delloo nag kon yonent bi ne ko kon nag léegi bis tey da joxe asaka te ña nga nekkali kenn ku ci nekk bu asaka jotee da nga ko leen koy laaj su soo leen ko laajee nga dajale ko indil bu ko fii alxaaris ibne dellu ba mu delloo ci dëkk ba mu dëkkoon ak mbooloo ma tàmbali léegi tuub ña nangoo tuub tuub muy laaj asaka di ko laaj di ko laaj di ko laaj ba waxtu woyant bi waxoon jot mu war a yonent bi da damay yónnee jël ñu jël waxtu wa jot yonent bi yónneewul jamono yooyu yonent bi war a yónnee yonent bi dafa fatu dafa fatu yónneewul mu toog ba jaaxle tiit ni man ba du yàlla dama mere am yonent bi dafa nanguwul sama tuub gi lu tax boobu ba léegi ma dajale asaka ji te waxtu bi ma waxoon jot te jël si wu tax dañoo gëmul li ma wax alxaaris ibne diraar daal jóg ne nan takk dem jël asaka ji yët ko yonente bi naa fekk booba am na ko ñuy wax alwalid ibnu uqba yonente bi bi mu tëjoo tijji na jamono ji alxaaris di jóg ngir yóbbu ji asaka ji ak jaaxle ji boobu yonente bi tijji na ba woo alwalid ibnu uqba ni ko demal ci alxaaris nga ko asaka asaka ji joojee mu dajale ne ko indi te fekk ne kii moom jaaxale woon na ci ñàkk gi yónni ñoom ñaar ñëpp alwalid ñëw ci yoon wi moom xalaat na ni ñooñu ay ceddu lañ wala xëy na tuub nañ tuub gi wóorul moom daal tiit na mu alwalid ab jullit la moom la yonent bi dem ba ci yoon wi dëpp ndax ragal daal di ñëw ci yonent bi ni ko man daal dem naa waaye alxaaris mi ngi ma yebaloon tëkku na ma nee na day dagg sama baat rek te du joxe benn asaka li muy wax dara nekkul gëmul ci dara li mu doon wax gëm na ci yoon yonent bi daal di woo mbooloo mu bari di leen ñëw leen ñun mun leen jóg leen ngeen dem seetali ma alxaaris fu mu nekk ak li mu wax mbooloo ma jóg alwali tamit toog moom moom dafa ragal ba dëpp wala lay biñ demee ba ci yoon wi yàlla mi day tawul alxaaris ànd ak mbooloo ma moom doon indi asaka ji bi mu dajeeg mbooloo mi yonent bi yónni mun leen yéen ci kat lañ leen yónni ñu ne ko ah yow mii di sallallahu alayhi wasallam ci yow lañu yónni mun leen lu mu leen wax ñu ne ko ah alwalid la yónni nga di ko léegi joxe wu asaka ba da nga koy rey mun leen gin naa ci ki yónni wal giñ naa ci ki yónni Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu yàlla ni walit gisuma gisuma ko araam sa ko teguma ko bët ñu ne ko ah nan ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ñëwee yonent bi nuyoog moom ni ko lu tax ma yónni walit di ko laaj ci asaka ji ngir nga indi ko yi nga dajale nga di ko da koy rey te joxewoo mu ne ko maa ngi giñ ci ki la yónni yow yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam walit gisuma gisuma ko mus tëguma ko foofu nag fi ñu nekkee nag foofu na xam nga jaaxle am na walit wax na lii ndax ragal dellu ak kii ñëw na ak i bagaasam loolu foofu problème am na nag léegi yàlla daal di wàcc aaya bii ma leen wax léegi daal di cëpp daal di yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an an qabl an tusibu qawman bi bu fatusbihu ala ma fa'altum nadimin yàlla daal leen di àtte daal di nag su fekkente ni ab kàccor kàccor dégg waxul journaliste de dafa dafa dafa dafa jël sax kooku la maanaam su fekkee ne ab kàccor indi lati na leen ab xabaar fa tabayyanu na ngeen vérifier su nit ñëwatee ne naa nangam yàlla nee na na ngeen vérifier xool ba xam la mu wax dëgg la am déet min an qabl an tusibu qawman bi jahaal maanaam bala ngeen a jàppee xabaar boobee muy dëgg ngeen di lor koo xamante ni bi bu ëllëgee bu dëgg ga ñëwee rëccu da leen fekk kon léegi wàllu journalisme dafa dugg foofu su fekkente ni bii déggati ngeen ci rajo bi wala ngeen lire ci journal bi wala ngeen gis ci télé bi teey leen min qabli an tusibu qawman bi jahalatin bala ngeen ni diw sàngam nangam ak nangam te fekk journaliste baa ko bind fekk la ñu bind déméewul noonu dara du ca dëgg te loolu néew ma du ab bari na lu am néew ma ñëpp a koy def waaye bari na lu kon yàlla jàngale na fii journaliste mooy information dañ ko war a vérifier la vérification de l'information loolu kon vérification information loolu yàllaa ko indi ci alxuraan beneen bi ci topp mooy euh, yàlla suñu borom li ñuy wax rumeur rumeur wax naa leen xabaar ba pare wax naa leen xabar su xabar ñëwee yàlla nee na ngeen ko vérifier bu leen ko kàccoor indi leen bala ngeen koy gëm di jàppe kooka loola bu ko defee ëllëg ngeen di rëccu ci la ngeen def mu des nag li ñuy wax rumeur rumeur mooy rek luñ naan for for naa ko ci wewu nag ci wewu nag laa ko fore loolu mooy rumeur for naa ci wewu nag de waaw mag ñi di ko wax mooy li ñuy wax shaia loolu nag dafa am leneen ci xew mooy dafa am benn bi si yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dëddu ay soxnaam dëddu ay soxnaam <clears throat> toog lu yàgg gisantuwul ak ñoom jullit ñi dañ ci jàkk ji ni ñu nekk ñu toog bi ñu génnee kenn ko def wax ah yonent bi dafa yeewi soxnaam yonent bi dafa yonent bi na soxnaam yépp bàyyi na leen yépp la bàyyi kenn ku ne di wax di jox sa morom Seydina Omar dégg dégg li ñu wax lépp mu toog dañ bàyyi la muy def lépp ñëw ba ci yante mu ne ko dama doon laaj ndax yow yaay yeewi say soxna say soxna ndax la nga leen a bàyyi da nga leen a yeewi yante bi ne ko dee Seydina Omar dellu si ba ci nit ñi mu yuuxu ci kàddoom ni maa ngi waat ni yonent bi bàyyiwul benn soxnaam yeewiwu ci kenn kon donc xam nga loolu su uddan la ñaaw njort ak jéema xam loo xam ni gis loo xam ni xamul lu ko waral nga bëgg am noo ko firil yonent bi tëju yonent bi toog na di gisatul ay soxnaam moo ko ci jublu yow nga bëgg a xam lu waral lii nga fent aw sos ci wet gi nga fent sos ngir xam waaw nga fent aw sos wu wer ngir xam Seydina Omar nag daal di lijjanti loolu ñu ni leen yonent bi bàyyiwu loolu boo ko bëggee xam ci alxuraan Euh, wa ida jaahum amrun min alxawfi aw alju'i bi bihi wala radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minkum la alimahu alladina yastanbitunahu minhum Omar daal ni man istanbattuhu man dama koo càmbar li ñu wax dama koo càmbar topp ma leen aaya boobu loolu lay tekki loolu sababu nuzul bi li tax aaya bi wàcc loolu bi mbir moomu xew ba coow li bari la yàlla wax ni suñu déggee loo xam ne tiital na leen wala jaaxal na leen mel mbir mu xew dañ ko daan tasaar mu tasaaroo kenn ku nekk di ca wax loo xam ak loo xamul te noonu na la wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun loo xamul bul ca wax nga nekk ci nag di wax naan yonent bi bàyyi na soxnaam ñi naan bàyyi na ko ñi naan bàyyi na ko te loolu yëpp dara leerul ci nee waaye su ngeen ko delloo woon seen wali yu am seen kilifa yi mooy na Omar def ba mu demee ba jaaxle xamul mbir mi lu mu doon daa dellu ci ndeyi mbili gi ni ko li may dégg moom nu mu ko li ngay dégg dara amu ci mu ñëw eh, bi nee na dara kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la dafa jokkaloo ak loolu bi nga xam ne moom laay mujjee ci rumeur bi ngir ñu ñëw ci liggéey mooy ba tey alxuraan la moo la di jàngal euh, soxna Aïcha soxna si yonent bi sallallahu alayhi bii moo tax mu wàcc te ci journalisme la concerné communication la concerné dafa am benn bés yonent bi bu daan bu daan dem ci xare soxna yi mu yor yépp day jël bant tegoo dañuy tegoo bant ku sa bant génn rek yow yaay ànd bi dem ci xare bi xoolal googu maanut maanaam du dem dina yóbbaale kenn ci soxna waaye dañ koy tànn du jóg jóg rek daal ni Aysa ñëwal ñu dem wala Zeynab bintu Jahsh ñëw wala déedéet dañuy teg ay ñu teg ku ñu génnee ku sa tur génn yaay dem soxna Aysa nee na keroog bi ñu tegee ba tur yëpp bi ñu génnee sama tur génn ca xare boobu maa waroon dem ca xare ba ànd ak yonent nee na bi ñu demee ci xare bi ñu nekk fa ba xare bi jeex nee na bi ñuy waaj nag di dellu si nee na li mu soxna Aysa nee na li may wax nag ak lii di xew ni ba muy xew booba fekk na yàlla joxe ndigalul ñuy muuru ndigalul ñuy muuru nga xam ni mën ngaa bañ a bu nit mën naa muuru nii ba doo ko xam muuru nii nee na bi ñu demee ci xare bi ak yonent ba xare bi jeex nee na samay bagage su ma nekkoon ci biir di defar xam nga dañ koy def ak gileem ak léppam te it buy dugg ñoom gileem gi di ngeen gis gileem am na lu ñu koy defee ba mu mel ni ab néeg nga xam ne borom bu ci duggee dañ koy wommatal rek mu dem nga xam ne soxna Aysa néeg lay daanaka néeg lay doon bu defaree bu ba toog ci gileem gi rek bu aji day ñëw rek xëcc mu dem nga xam ne kenn du ko gis léegi loolu bi mu amee nee na ma nekk ci biir nag gileem gi ñu defar ko ma teg bagage yi ci biir waaye doon duggaat ci am na lu ko gàllankoor daal mu doon duggaat ci biir biñ ñëwee nag ñi war a wommat gileem gi yaakaar ni soxna Aysa nekk na ci kaw ñu wommat giléem gi bi ñu dugalee bagage wommat giléem gi te soxna Aysa ngi ñu bàyyi ko te nit ñi dem nañ xare nañ bay ñibbi am ku desoon ginnaaw nag ci saxaaba yi ci ñu doon xeex bi mu ñëwee ba romb foofu nee na mu gis soxna Aysa xàmmi ko ndax boobu muuruwul ndax nee na xàmmi woon na ko bañ daataan digle muuru nee na xàmmi mu xàmmi bi mu ñëwee nee na ma xàmmi ko daal di jël sama muur muuru nii bi mu muuroo mu xam ne moom kat dañ ma fay bàyyi mu indi gileemam teg téye gileem bi ma daal di yéeg ci gileem bi mu womat ñuy dem soxna Aysa womat kooku womatal ko bu dem mi sax euh, maanaam Safwaan nee na bi ñuy dem bi ñu ma egsee Madinatul Munawwara gis ni man maa ànd ak moom te moom ñële yóbbu nañ ko rumeur ba daal di tasaaroo nag mooy for naa for naa ko ci yow nag adduna sépp tukki nit ñi tàmbali ah soxna Aysa kat ndeke moom sawaay dañoo desoon ci àll bi nangam nangam xam bi war nangam nangam moom daal ñoo ñoo ñoo mujj ñëw lu nañ wax ko rek coow li ñu pour Aysa moom yëgul lu xew yëgul sax lu xew bi yàlla dogalee loolu am benn bis yonent bi soppiku ci kanamam soppiku ci kanam Aïcha am benn xaritu soxna Aïcha nag boo xam ne ñëw ni ko ñu ko mu ne ko Mustah ibnu Asarata nit ku bon mu ne ko ay waay bul saaga kooku yow yaay saaga kooku fekkee koo xam dafa fekkee xeexum Badar nga di ko ko kooku fekk kooku fekkeem fekkeem dara boo déggoon li mu la wax ak li mu wax ci yow dëkk bi yëpp ak lay mag fi mu toll nee nañ yàgg diw sàngam ba ngeen tardé nangam ak nangam mu ne ko ah mu ne ko waaw Aïcha nee na may jooy di jooy di jooy ba rankoon gisatul ci samay bët ma dem sama baay wax ko dem sama yaay wax ko ku ne mu wax la yonent bi nee na mu woo Alioune woo ñi ko jege ñëpp ku ci nekk mun la ndax xam nga ci Aïcha lu dul noonu koo wax mu ne ko ah man de wax dëgg yàlla Aïcha xaw ma ci lu dul noonu te it gone gu ndaw la xaw ma ci lu mu noonu ñoom ñëpp daal lool. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw nee na daawul ñëw ci moom mais léeg-léeg benn bis mu ñëw ci moom jege jege ko wax ak moom moom moom soxna Aysa moom yonent bi ñëw ko mbaa yaa ngi ci jàmm mu waaye nee na yonent bi fi muy waxee man man damaa xalaat maa ngi jaaxle ba xalaat ni ndax yàlla ni ma mën a setale len rek la alxuraan moom aw ma aw ma màqaamam man Aysa alxuraan di wàcc ngir man waaye yàlla ni ma mën a setale rek mooy yonent bi gént yonent bi gént gis ni Aïcha mii li ñuy wax ci moom nekkul kooku moom boo géntee dina ko wax ndax moom nitu dëgg la waaye man alxuraan du wàcc ci man nee na bi mu ko waxee fi yonent bi toogee ab diir rek aaya bii ma leen di wax daal di wàcc ci rumeur bi ngeen déggul for naa ci wew nag tuumaal bi ñu ko tuumaal mooy inna alladina yuhibbuna an tashia alfahisha fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunya wal axira wallahu ya'lamu antum la ta'lamun yàlla nee na gaa yi nga xam ne dañoo bëgg lu ñaaw di feeñ ci way gëm yi nee na mbugal ñeel na leen moo xam ne ci àdduna ak àllaaxira des na li ko teg mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg di bind wala ñuy wax ci rajo wala ci journal wala feneen wala ci anam bu mën a doon ngir yàq deru nit ngir tuumal ci way gëm yi ñi koy def yàlla nee na ñooñu mbugal ñeel na leen fii ci adduna ak ci àllaaxira àllaaxira nag kenn warantiwu waaye mbugalum àdduna moom mën naa am nga toog ba ci ak nga naan waaw nan la leen yàlla di bëggal ci àdduna loolu man ci istinbaat wala ci lu ma xaw a xalaat ijtihaad boobu ijtihaad tuuti mooy gis naa fi gars yi tudd seen liggéey yu baree baree lenn ay journalistes yoo xam ne bàyyi nañ bind génn nañ ci bàyyi nañ ko faaw ñoom fii lañ leen bëggale moom ci tubaab gii Mbàkke jéeg Ndakaar gii fii lañ leen bëggale waaw ndax dañoo bind luñ wërti bind wax luñ wërti wax loolu ci sama ijtihaad laa ko jële rek mbugalum àllaaxira moom xam nañ ko waaye mbugalum fii moom am na ñuy mbugal fi ba tey ñu fudd seen digg bu bari bu ñëpp nag parce que bu ñu nee journaliste rek da jàpp ne bu dee téeméer xëy na ñaar fukk wala fanweer ñoo cey def waaye am na ci juróom-ñaar yoo xam ne correct na yàlla nag nee na ñii nga xam dañoo bëgg lu ñaaw di feeñ ci ñii gëm soxna Aysa ñii nga xam ne teg nañ ko naqar wii tuumaal ko tuuma ji ba yàlla setal bi ñu noppee nag bi aaya bi wàccee ci yonent bi rek yonent bi wax ko soxna Aysa mu bàyyam so Abubakar ak ak yaay ni ko demal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga gisee moom soxna Aysa ne du ma dem ci benn yonent ma dem ci Muhammad yàlla mii ma setal lay sant Muhammad setal ma yàlla lay sant yàlla ma ndax bu doon moom mu toog boobu ba léegi di xool am loo xam ne yaakaar na ko di xalaat yàlla mii ma setal nag ba wàcce moom lay sant waaw loolu yëpp am njàng la rek waaye ku ne xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi ko ko waaye am njàng la rek boobu de lay jàngale rek soxna Aysa day jàngale wàllu tawhid ci biir la lam lan du ma sant yonent bi yàlla laay sant ndax yonent bi setalu ma yàllaa ma setal loolu wàññi dindiwul dara ca fonkeel ga ak maqaamam nubuwa ga ak fa mu teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw da ciy jàngale wàllu soxna Aysa moom da ciy jàngale ci loolu li nga xam ne moo ci des mooy muy wax nag importance su communication maanaam am gi mu am solo moom communication euh, xaw ma di ngeen ko xam wala déet waaye fii ci gis nga Amérique fi mu toll nii ak réewi tubaab yi ak ñi ko mën ñëpp sax bu ñu la waxoon budget maanaam li nattal liñ nattal mbirum communication mooy jokkaloo jot xabaar ak joxe xabaar ak xam muy li ngeen dégg bu ngeen xooloon budget bi ko Amérique nattal bu ngeen ko waxoon yéen da ngeen naan déedéet waaw la fa nekk ci ay ay ay média ak organe de presse ci biir Amérique itam nga xam ne seen bit budget bu ñu la ko waxoon da nga naan déedéet loolu budget am na ci ñoo xam ne seen bit budget moo ëpp réewum Sénégal gépp laa wax réew bi suñu réew bi li ñuy natt ci at mi noonu di ko dunde am na ci yenn kuréel yoo xam ne kuréel goo xam ne du gouvernement bi benn kuréel ci réew mi rek budget moo ëpp budget réewum Sénégal ci at te loolu yëpp ñu ngi ko jëmale ci mbirum communication waaw ci mbirum communication lañ ko jël xam nga lu ngeen dégg di dégg di ci bi Irak di xeex ak geeru euh, Irak bi da ngeen CNN muy benn chaîne télévision américains yi ñoo ko moom ci lañ doon wonee lépp dem nañ ba ci yàgg am beneen télévision bu juddu xatal leen ñu koy wax Al xatal leen lool ndax am na ñoo xam ne yilifuñ nit ñi ci ay ay ay ngànnaay yilifuñ leen ci ay fetal wala ci déedéet ci communication lañ leen yilifee yilif yilif moom leen américains yi ak occidentaux yi ci bari xam nga lan la yërëb ci communication ci télévision lañ lay moome ak ci journal ak ci rajo di la won seen bopp di la won seen doole mën naa am sax yoo xam ne du doon dëgg dañ koy fabriquer noonu rek war na mu mel ni yii ngay seetaan gis yoo xam ne nga defeen dëgg la dara du ñu loolu yëpp communication la maanaam seen image la ñuy defar ba yow leen di gëm te gisoo leen sax communication mooy def noonu waaw loolu nag noonu dañ ko dañ cee eggagul fenn bi mat gin ci war a mat dinañ ci ñëw ci yoonu murid li ñu yaakaar ne doxin la ci wàllu lu ñu ci war a doxee dinañ ci ñëw mais dama leen di wax rek importance bi communication am ak journalisme kon journalisme daal ci gàttal junjal naa leen ko am na loo xam ne moo ko tax a jóg mooy def lu baax wax lu baax ak jubbanti ndax journalisme ci boppam dafa am benn hadith boo xam ne benn hadith boo xam ne journalistes yi ñoo ko moom yonent bi leen ko jox man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi

ci wàll boobu am na foofu liberté boo xam ne am waaye nag wax ji dafa am ni ñu koy woddeeg ni ñu koy waxee ndax wér na ak loolu yëpp waaye doo bëgg a dégg rek damaa bëgg a faj dara rek Touba Mbacké nga daal di bind loola neex daal lii xew na Touba wala nag déedéet loolu tax ñuy wax kon li nga xam ne moo am solo mooy yéen ñëpp nu bokk jàpp na fii nun jamono ji lay dund journalisme ci boppam muy communication ci boppam ni ma leen ko waxee dafa bari lu mu yàq lool lool lool lool yàqal ko lislaam yàqal ko yoon murid nga xam ne taawu bu lislaam la yàqal ko taalibe yu bare bare bare communication te dinañ ci ñëw ci kanam loolu nag moom mat a bàyyi xel bu baax a ci misaal tey da gis ni ni ñu ni ni ñuy exploité yoonu murid ci wàllu communication te loolu yëpp teguwul ci yoon bu dee da ngaa ñëw fi may jëkk tàmbalee mooy fi may jëkk tàmbalee mooy xool xool artistes yi xam nga li may wax nii bu ngeen déglu bu baax communication laa leen waxoon communication dafa am lu nekk ci biir li ñu tuddee image mooy nataal nataal maanaam bu ñu doon Daaru Musti Daaru Musti ñu ne ah Daaru Musti de moom nataalu Daaru Musti kër yaag ña fa dëkk jëmm yaag nañ mel ak loolu mooy netaalu doy maanaam sumaatu sumaatu daaru musi wa suuratu daaru musi dégg gi dégg daaru yow mi nekk Matam ak gis gi ko gis yow mi nekk Kolda loolu maanaam daaru musi am ab portele bu bëgg ku koy xoole toujours loolu la daaru musi dafa am bu noo xam noonu lay bëgg ku koy gis di ko gise noona ku koy dégg di ko dégg noona loolu la daaru bëgg loolu nag loolu la wax image maanaam man sama image gisoon nga nit ki day image bi defar image am ni muy xoole ni muy defar yépp ba image bi koo xool rek gisoo même ñi dem ci télévision muy journaliste yi ngeen di seen ñu def journal télévisé gisoo ñu leen def seen image dañ leen di maquiller ñi ngeen di seen ñëpp wala ñu def journal ak dañ leen maquiller defar lu ci defar def ba nga xam boo génnee image bi ñu lay day day jekk day rafet image boobu nag mooy image boobu laay wax mooy image bu yoonu mu nataalu bi yoonu murid nataalu bi yoonu image yoonu murid maanaam yàq fog yi ci nit ñi fog caaxaan yi ci nit ñi caaxaan ci image bokk na ci ñiy théâtre damay tàmbali téeméer la naa ko lu ñëpp ngeen dégg bokk na ci ñiy théâtre da gis ku sol ab baylaat nekk ci benn pièce su mu wér leen bugg yi xam ne bi da ko sos moom kii moom wér na leen ci cosaan aaday tubaab cosaanu tubaab maanaam moo ko fent moo ko sos moo ko moom ab baylaat boo soloon sax sa caay ak sa paxe yooyu yëpp ñu ni d'accord sénégalais nga bool bool wala kajoor kajoor nga waaye nga jël ab bàyyi sol ko ba pare di jouer benn rôle théâtre ci biir te gis ngeen ko xam nga ko loolu mu ngi tooñ image yoonu murid te teguwul ci yoon ndax bu war maa loon yoonu murid mën naa sol leneen ab ànnango wala leneen lu ko neex waaye du jël ab bàyyi bu ma tëkk mu sol ko di théâtre ba noppi théâtre ba théâtre ba mu théâtre dëppoowul ak ci ñuy théâtre laa wax communication laa ak yoonu murid loolu la ñu wax tey beneen bi ci topp mooy nga toog ci télévision wala ci rajo nga dégg koo xamante ni bii day day waxtaan di teg musique wala muy maye toog bi ci yàgg mu ne barke Cheikh Saliou Mbacké maanaam di teg musique di animé yéen ñëpp dem naa am na jamono yoo xam ne naa ci di ci dox ay jéem lu toll ni Cheikh Saliou nga toog ci rajo di teg sa musique ñu lay woo ay xale jigéen yu góor ngay def ay dédicace di maye nan gis naa ko Sëñ Saliou wala ngay maye ay maye yoo xam day retaan lool di gisee Sëñ Saliou kooku yaa ngi bëgg a ternir l'image yoonu murid te tegu ko fenn waaw amul maanaam wër tege ci damay bëggalaate déedéet booy bëggalaate mën ngaa bëggalaate ci neneen ne doo bëggalaate ci image yu Sëñ Saliou ci foo ko wër bëggal damay jël Sëñ Saliou rek mais mën naa gis ci keneen kon yooyu yëpp nataalu bi yoon muy image bi di communication am na ñoo xam ne ñu ngi koy bëgg yàq bëgg ko tilibal bëgg ko sobental ba dootu ful la dañ ko joxoon ak sell ga ca nekk ak sainteté ba ba ca nekk maanaam nit ñi dootuñu jàpp foncier boobu nga xam dañ la koy banaliser di la ko ñàkkal fay di la ko ñàkkal fay ci télévision ba journal yi ci théâtre yi ba tax yow na nga ko jàppewoon ak comme la eggoon dootu la fa egg kon loolu yëpp yàq image yoonu murid la muy communication ak yoonu murid ba tey am na ci lu ñuy seetlu muy ñiy yàq image yu yoonu mujj maanaam lu mel ni li ñuy wax cheikh ku ne xam na ko cheikh yi ni ñu wax ne noonu lañ toll ci yoonu murid ak nga génn ci télévision wala ci rajo wala nga neexal benn animateur muy teg musique wala muy teg dara saa yu nekk di la tudd fu mu lay tudd waru la faa tuddee ndax xam nañu tudd gi kooku ci biir ñoom ci biir communication marketing la marketing maanaam sa image ngay defar neexal ci animé nekk ci rajo sàngam wala télévision sàngam mu di mu di la tudd saa su nekk cheikh diw sàngam cheikh diw sàngam maanaam ab cheikh war naa am feneen fu mu soxlaa fu mu ko tuddee wala fu ci animé ay vision yooyu waaw loolu ngay yàq image yoon mu te nga ne ab cheikh la ci mu war ngaa woo ko ko même bu fekkee def war nga ko woo ko def man daal maa ngi lay sant soo ñëwee sama kër loo bëgg ma ci man sax daa ko defal waaye émission yooyu moom boo ko defati rek tur dañ koy génn ndax ma nekk tax loolu waaye yow yaa ngi cay woo ko mu wala ngeen woon ci bu ëllëgee loolu yëpp marketing la kon ci communication la bokk maanaam pour defar sa image ak bëgg xale yi nga xam ne gëm ñu lu loolu gën laa gëm naa nangam ci seen cheikh diw koy voilà tax néew ma dara mais cheikh yi léegi am na ci yoo xam ne doo xam lu muy waaw wax naa ko ay yoon tey jëkku ci dafa dafa am ñoo xam ne médias yi ñoo leen seexal médias yi ñoo seexal dafa am seexi média waaw sa tey jëkku jëkku ba ma ko ci conférence ba tey ku am seex yoo xam ne médias yi ñoo leen seexal am ñoo xam ne médias yi ñoo leen fabriqué fabriqué ñoo leen defar bañ taxaw am na ngeen ku ngeen fi daan dégg dégg ngeen ko xanaa xamul media média day nit mën naa ñëw daal mustique yi rek fekk fi kenn rek. koo xamante ni koo ko waxtaan moom kii rek am na mu jëflanteeg moom mu di ko fabriquer rek su julli tamit ta kor yi moom la ñuy woo su tabaski ñëwee moom la ñuy waxal su màggal ñëwee nangam nangam suñuy bind génne koo génne génne génne ba jàll ko moom ne nii waaw média day économique am na ko ñu ko fi defoon am na imam yu ñu koy def xutba koor ñëw ñu jël benn imam daf imam sangam bind ko ci journal bi boo dégloo xutba wax wax wax wax même tubaab te fekk boobu am suñu xalil mbàkke wala suñu mbàkke wala suñu bas boo xam ne mën naa rawe boobu téeméeri junni yoon ëpp ko waaye bu ko média ko xam bu ko bind la bëgg a yëkkati kee a former moom lay fabriqué day fabriqué daal koy ngi koy def ci yoon ci yoonu murid mi ngi am ñoo xam ne ni nit ki mérité na ko xam nga bu ko mérité ci xam-xamam wala ci jëfam wala ci kii média yi bind ci wax ci loolu ko kooku dafa war a nekk waaye ki nga xam ne moom xam na ni mérité wu ko muy jaar ci suuf ngir ñu fabriquer ko day am Touba ji rek am na fi te nag leen ba ci ngeen dégg Touba ji rek am na ay xeeti imaam yi yoo xam ne da ngay bu Korité gi ñëwee ñu ne la imaam diw sàngam nga dégg ko ci revue de presse dégg ko ci journaux yi te dara ay imaam wax nañ lu ëpp solo pop waaye loolu du jeex kon léegi damaa bëgg ngeen jàng ni communication journalisme mooy def loolu day fabriquer ay nit loolu yëpp bu ngeen ko xamee nag di ngeen mën a xam kii kooku fabriqué ak ci ci télévision bi seexal ak ak ak ci sëñ bi seexal parce que sëñ bi ba muy seexalaate li tax li tax li tax wuute gi am sëñ bi ba muy seexalaate maanaam da doon li taklif laa li tashrif sëñ bi ba muy seexalaate li taklif laa li tashrif même bu ci tashrif am itam sëñ bi ba muy seexalaate da doon da doon def nit ki am da bu ko responsabiliser pour bu ëllëgee njaboot ga nekk ci ginnaawam bu fi jógee ay sëtali saatam di tàggat ñooñu ñuy mel na ñooñu doon mel li ñu mel di mel ba dara tax suñu doon seexlaat waaye bari mbooloo ak oto mooy lii waat maam Cheikh Ibrahima ba nga koy jox lii nga ko jox lii la bëggoon tey nga ñëw daaru fekk fi lii fekk fi jumaa ji fekk fi nit ñi fekk xeet yi nga gis ni continuité am na maanaam lañ ko defe defaloon ña ña ña ko wuutu ñu ngay bay loola muy wéy continuité am la fi nekkoon di yooyu ba sotti ko du am rek waaye saa yu sotti ko amee ci daaru rek ñu gis loo xam ne bis ñu ko doon ca jamono maam Cerno rek xam leen ni mbir raxam continuité rek moo war a am ndax mënoo fee indi lu gën loola kon li war a am rek mooy day yokk koy waaye wërte wàññi ko kon nag loolu dañ ko bàyyi xel ci médias yi ba tey Euh, li ma waxoon ci média ak yoonu murid wala communication ak yoonu murid gis nañ ni am na ci journaliste yoo xam ne dafa mel ni dañuy dañuy dañoo am lu ñuy wax bugguma tudd tur sax ndax sëñ bi waxoon na ma ko wax ni ko tem boobu nañ ko bàyyi xëy na beneen mooy muridophobie <laughs> yaakaar naa dina ci jëw waaye dafa am ñoo xam ni euh, li ñuy li ñuy bind ci yoonu murid dëkk maanaam du jar ngay laajte da ngay xam ni ñii dañoo am xeqale xeqale xeqale maanaam ak ak keñaan gu boo liiree seen article bi ñu bind ci yoonu mu da ngay da kii bind moom dafa am kiñaan ko ne ci xolam te ñu ngi koo génne waaye dina ko dina bind ni muy bind noo xam boo gisee rek yow mi mën a man na sotrei sa bi entre les yi nga xam ne kii bind moom dafa am lu mu ëmbal yoonu mu day am ci journaliste day am ci rajo ngay dégg kuy wax dafa wax day day wane boppam bindit même article boo ko lire di nga xam ki ko bind li mu bind fu mu wax jëm ci xel kom amoon na joxoon nañ suñu saal ay attaque am journaliste bi ci bindoon wax yu doy waar c'est pas normal nangam ak nangam wax lu ne wax di teguwul fenn mais tey kooku tey man man nii man ku ma man bu doon mën a tey nag damay xaru xam naa ne xaru doogul waaye damay xaru xaru rek laa def ndax lam doon wax ak li xew tey dafa dafa dafa dafa dafa juunoo dem nañ ba ñoom ñoom doon ñoom doon jéem a boole sëñ bi ak te ko jox sëñ bi ñoom ñoom doon jéem a boole ñëpp. ñooñu dem nañ ba ñoom ñuy tagg li sëñ bi def faral kooku yow boo des ko da war a xaw kooku xam nga kooku xeq bi la yow waxoo woon objectivement maanaam ki ñaan ku nekkoon soxol moo tax ngay wax ndax bu fekkoon da ngay wax rek di di naq bi rek ijabiyan di naq bi loo xam ne ko war a naq bi rek di xool loo war a xool rek am na nooy waxe waaye na doon diine te jox bañ jox seen saal yu xel ko te yemul ci boobu ndax bind na ci yeneen yu bëree bëri yu dul yooyu waaw jinj yooyu nag laa day am. kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax am na leen loo xam ni day dal ci communication ak yoon murid rawatina ci at yi ñu génn te ñu bari xamuñu Cheikh Saliou am na loo xam ni gis nga yoon murid yaakaar naa ni communicateurs xam ne boo leen doon génn tey ñëpp communicateurs yi xëy na sëñ Modou Moustapha lu bari mag ñi ñu toogoon ak moom ñoo la mën a nett li ni mu doon waxee nañu communicateur la mais ñi nga xam ne jot nañ leen dégg nga xam ne dégg nañ seen kàddu mu wér leen dégg nga sëñ Fallu maanaam c'est ay communicateur hors pair lañ hors pair maanaam ni ñuy communiquer dañ ko doon ci ku tedd ndax sëñ Tuubaa booy gis communication xoolal li mu lay wax lépp lépp lépp te sëñ Alaaji Mbàkke lu ci bari mu bind ko def ñaari téere ñuy waxtaani téere yi xoolal téere yooyu xoolal téere yi ndax dañ ci gën gis benn baat bu ñu roog baatu arab alxuraan nga ci gis ak wolof yoo xam ni day neex ba far boo ko jàngee rek mokkal ba noppi day day day tegaloo day day day mel ni day tegaloo jekk neex a digg lool maanaam communication ci Sëriñ Tuubaa la tàmbalee li mu doon ci communication ci Sëriñ Tuubaa la boo ñëwee jóge ci moom ñu ci Sëriñ Fallu kenn ku nekk mën naa cee indi ci moom misaal ci communicateur yi ak la nga doon waxe nga jóge ci ñëw ci seen blaat nga xam ne li ma wax ne duñ tudd arab ñoom ñëpp dañ daan wax mais nekkuñu fi di xuural nii gars yi def léegi di làkki arab waaw da ngay xool sëñ Fallu dina wax ak yow ba mu jeex wax ak yow diini leeral la lépp waaye li lay wax alxuraan lay doon waaye baatu arab doo ko ci dégg nga ñëw wax ak yow alxuraan di wax ak yow alxuraan di wax ak alxuraan waaye nii gars yi def di xët ci baati arab ku toogal ci yàlla lu mel ni seen la naa moo sat ñax gu law ñax gu wow dana lakk bu tooy waaye boobu daa fekk ñu bokku taat ñax dana lakk bu tooy waaye daa fekk ñu bokk tànn alxuraan la lay wax ci bu ñu la ko waxoon doo ko xam laa yattaxidu man dalla idaa tadatum nee na la dara dara boo jubee ñee jubati boo demul fa ñoom leen àndul la wàññi dara ñax gu wow dana lakk bu waaye daa fekk ñu bokk mën a lakk lakk tam loolu alxuraan daal di laa yattaxidu maanaam seen xoolal mu murid ci biir communication sëñ bi li ci ëpp solo mooy buñ ko tënkee foofu ci lu gàtt xoolal xoolal xoolal sëñ Tuubaa ni mu jàngale communication xoolal ni mu jàngale communication tey jii mu lay jàngalu jàng la ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni olof nee na lëg bu lekkee alam na ko gërëm a coy sëñ bi ni loolu de wax ju yàqu la wax ju yàqu na ne ko gërëmee kerotal doom ba ba mu mën caa jot ndax coy bu amoon lëm bëgg doom ba rot ba ba lëg ci jot xool ñu lay jàngale tawhid foofu man li ñu am ci communication lan xamul maanaam xale yi lañu war a ubbiwaat seen bopp fi ñu toll damay dama gi ñuy perte ci tiit ndax gone démb murid am na fi rek am na 30 pour cent ci murid yi 50 60 booyee mais gone démb murid ni muy ñore ak ni muy yeewoo ak ni muy xamee lépp ak li ko waral nag du lenn lenn rek la mooy daara tarbiya yi ñu bàyyi loolu rek ko ak société de consommation bi ñu jublu loolu rek koo waral te lépp ci communication da cee am rôle kon li ma bëgg wax ak mooy boo seetloo ñooñu nga xam ni ñu doon communiquer sëñ Saliou boo déggee ay waxam ñu naan enseigne ah bi dam ay waxam neexul a dégg buñ la ko tegalee nii buñ la tegaloon wax sëñ Saliou nga déglu ko ci misaal eh, boo déglu discours bi maanaam bu fekkoon da ngaa ay spécialiste ci communication ñoo xam dañ cee xarañ dañ leen coow bañ analyser discours bi comme ni Abdoulaye Wade def bu fin d'année jotee wala jot ñu ni ñuy laaj analyse discours bi noo ko dégg maanaam discours Sëriñ benn bennam rek bu ñu woon ay kàngam yi gën a xarañ ci àdduna ñuy analyse discours bi mën nañ kaa def ñetti fan ci analyse li may wax binduma ko tey mi le discours de Sëriñ Saliou à la veille du dernier visite du président discours bu mu waxoon avant président bi ba ñëw dernier visite mi ngi la façon de da la façon dont Serigne Saliou communique est exceptionnelle ni Serigne Saliou di communiquer c'est exceptionnel loolu boobu conférence bi xaw ma ne dina am dama doon def analyse ci communication Serigne Saliou maanaam ni muy yéeme ndax ni muy communiquer moo yéeme waaw ci communication nag bu ma leen waxee ak image am na loo xam ne sax dina leen dinañ bàyyi xel mooy missal tey xoolal Serigne Saliou ci communication bokk na ci ku mu yar ko ne xam nga ko xam nga dem ci kër. fekk nit koo xam ne siddit yu métti li ñu wax mag ñi nga xam seen siddit day métti wala bokk baaxul fëgg baaxul fëgg ma xamal leen ko tey day kër koo xam ne dafa am problème boo duggee ci kër di wala ngay yuuxu wala ngay corne wala nangam yooyu baaxul ci nit koo xam am ay neer te ñu bari ko am léegi Sénégal suñu dafa dafa mel dafa jàngoon loolu suñu saa yi am bu ko defee rek fekk na toll na koo xam ne mbir ma ëpp nay loxo aalu na waaye ku ko xam-xam ni nii la daan woote nii firtos loolu yëpp ci communication la bokk nekkul fa di fëgg wala diw déedéet nii boo déggee nii xamal sëñ Saliou lay wax ba ñëpp tàmm nañ boo ñëwee ci bunt bi ba nga dugg dangay ngay taxaw nii waaye fëgg bunt bi rek rek loolu yëpp ci communication loolu yëpp ci communication bokk na ci communication ci misaal tey diggante Mbacke ak Touba loolu ci communication la diggante Mbacke ak Touba diggante Daaru ak Touba maanaam tali yi dugg biir Touba yëpp. Touba gépp la war taxawaay rawatina foofu maanaam image bi nataalu Touba suuratu Touba tey foofu image bi baaxu ndax boo jë boo jógee Sonatel jóge rond-point ba nekk xoolal li fa nekk ci ay xeeti mbaar ak taxi yi ni ñuy gaaree image bi laa lay wax de communication image dañ koy defar image yu dëkk bi boo demoon Madinatu Munawwara wala Makka wala feneen te yooyu dëkk nañ mel la fii bëgg a mel. nañ mel na fi bëgg a mel jumaa ji gis ngeen ko ni mel booy ci jumaa yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanaka léegi soreetuñu lu leer la ndax dama faa dund dama dem boo gisee perron ba dugg fa xool kero ya toog fa ak piq bi boo fa taxawee taxaw fii danga xam ne maanaam ëtt ba soreetuñu léegi nag boo dugg Madina tuñu dafa am lu mel léegi nag image bi nga xam ne moom nga dugg nga xam ne ku jóge woon feneen foo mën a jóge war nga xam ne lii dëkkub l'islam la am na fay fatu nga leen iman image yi ak nataalu Touba dañ ko war a environnement bi ku ko yore ak assainissement bi loola moo des booy dugg Touba dama leen saret yi kenn terewu waaye ñaari mbedd yi liñ def tali Mbàkke ba Touba ay garab la war a doon atelier yi ñu def ci yoon weeg mécanicien yeeg xeeti oto yu yàq yooyu yëpp dafay war a jóg loolu yëpp day yàq image Touba bu xewee daaru yëpp dafay war a jóg yoonu daaru yëpp bu koy amee dafa war a jóg loolu mooy li am image bi loolu ci communication ba te dañ ko war a weesu mënuñoo dëkk ci lii jot na lii jot na fukki at ak juróom mais ñu ko war a wees te lu yomb la parce que ña nekk am na fu ñu leen mën a yóbbu foo xam ni ku leen soxla fekk leen waaye saaku këriñ yi nekk ci buntu sapeur pompier bi ngooñ mañ fa jàll nga xool booy dugg Tuubaa doo xam ne muy niru ñun la fii mooy dëkk bu tedd bi ngay dégg loolu moo jaaduwul dafa war a dem dañ ko war a bale ba mu set nga xam ni nit mën na faa toog xaga si jaay sax di naan kafe tey li loolu loolu duggukaayu Tuubaa boobu li li doon yoon mooy mu mel ni tapis yi jumaa yi nga xam ne waxtu koor yi mën nañ saa lal ni ngeen di lale nii nga xam ne kuy dugg Tuubaa rek da ngay si nit ñaa ngi ndogu ñii ngi toog di wér di jàng xasaay ñii ngi naan seen café loolu moo doon bu entrée bi Mbàkke ba Tuubaa image boobu loolu la Tuubaa laaj boo jógee daaru it loolu noonu bay dugg waaye lii li xew loolu ci wàllu image rek laa joxe buñ dellusee ci geneen wet muy responsabilité maanaam responsabilité bi tey war na noo toll ci mën a sos loo xam ni commission de contrôle la ak commission de discipline loolu lu mu jariñ mooy kuréel goo xam ni day saytu saa yu nekk bu gisee loo xam ni ci wàllu image yu Touba ci lépp lu laal Touba te waru caa laal commission booba dem gisee ñoo ñu waxtaan ak ñoom na mu war a waxtaan nekk commission de discipline mooy bu fekkente ni bi kooka nag tëna ca loola ñu teg ko ci yoon wi ñu ko war a teg mën naa ci joxe misaal bu gàtt am na lu fi xewoon war naa mat ay fukki at ñaar xaw ma ñeent am na ñu mag ñu ko dégg benn film bu ñuy wax Carmen Carmen film la dañ ko dañ ko joué ay jigéen nekk ca di def yu ñaaw lu gën a arab rek góor a jigéen lépp lu loo yàgg rek te lu ñuy julli sax ñu joué ku ñuy wax joué gay rama ko joué ko ma nekk fii Touba jot ci jóge fa dem Ndakaaru dem ci foire ba ñu ko fa ñu ko waroon a tege ci ngoon nga ni suba lañ koy teg balaa woote ndax dafa am loo xam ne adaabul dunya rek moo koy faj adaabul aaxira du ko faj kii nga koy faje duma mu yem ma dem ci foire ba ne leen film bii ngeen bëgg a boole xasale Sëriñ Tuubaa yii su dawee ci foire bi man dinaa lakk foire bi naa ci lakkaal ne kooku su ma yónnee waaye dinaa ko lakk moom ba coow la bare xaaruma kenn ku ku ku sëñ Tuubaa toll noonu maa ngi fii am na ñoo xam ne fa lañ fanaan di tàngal suñu café ñoom yàkkamti xaar suba jot te suba sa te ngoon bi ñu egsi la fa nekk ci doomu aadama kenn xamul mu toll gendarme yi ñu yebal leen yor seen i lacrymogène nag taxaw ji ñëpp ñëpp taxaw taali bi ñu taxaw nii bi ñu egsi li ni kur ñu wooma colonel bi wooma nit ñi bëgg riir bëgg som kon mën déedéet man maa ko woote bu la dee xew man la war a jëkka dal toog leen rek déglu ànd ak colonel bi dugg ci biir yëpp nit nga xam ne daal ma diggante boobu sax bu ma gaawal woon mën nañu def mosul waaw ndax liñ liñ ma woote xamuñu fu ma jëme mën leen toog leen ñu toog ma dugg ci biir fekk ko laaj sëñ ko yàlla yërëm Adama Sall mii moo nekkoon deux trois Talla Sylla ñëw na fa maître Babou mii ñëw na fa ñu bari colonel Sonko ñëpp gendarme yi ñoom ñu nga taxaw ak seen pistolet yëpp ñoom ñu nuyoo la maa ñoom ba noppi am ku ma téléphone ci wetu suñu suñu taal fi ma toog saal bi ma mbaalu xew ndax dañu ngi sëñ bi dégg dafa am lu ma ko ah li may lijjanti nii ñu toll mënuma ko leer leeral ko suñu bi weesu na moom kay xanaa bu noppee rek waaye leeral ko moom weesu na du ñu mën a ma ne ko weesu na ma ko waaw man koy mu ko waaye weesu na maa ngi dégg xam naa lépp ma daal alal seen doom neen xamoon naa ne bu ñëwee nii lay mel waaye nag li ñu bëggoon nga xam ko mooy président woote na léegi xam leen ni film bi ngay bañ mu daw ci foire bi waxuñu ne dina daw ci foire bi waaye Sénégal sax duñ ko def mais duñ koy baax na jàmm na ci yem ko mbir ba faju ndax keroog bakkan la laaj waaw biñ génnee nit ñi bëgg a rey seen bopp ndekete am na ci ñoo xam ne waruñu sëñ tuwaay kenn xamul lu mu doon ay kilifa officiers yoo xam ne ñeneen ci armée ñëwoon nañ keroog bokk ci mbooloom taalibe yi civil waaw naa joxe seen bopp ginnaaw bi ñu amee ñeenti weer laa xamante ne ñoom ba maa ngi amee woon relation nag nga xam ne ñun dañoo ñëw rek suivre amuñu laaj waaye jo bisu keroog moom joxe nañ seen bopp pour loolu bi ñu jàllee ba loolu xam la la laa xamante ne kon dafa am loo xam ne image boobu nga bëgg koo yàqe noonu ci lu toll ni xasida si nga dugal ko ci ay wax yu bon bon bu dee xaw ma góor jigéen bu dee xaw ma lan nga di ko di di ko jàngal xasida si maanaam ba film loolu mën na su ko leeral daal ba ba léegi man seetaan moom dëgg rek laa tax mooy film boobu ñu wax Carmen kii li ciy gën a natt sax mooy man li tax man la asaabu dunya xel ndaw sa ko woon moom ngeen déggoon moom a rey barki leen dégguloon fan yi ci bi ci jàppoon kidnappé te ñu yebal avion jëli ko ndaw soosee mooy joué woon film ay ay tugalee ko jàppoon ba doon ko bëgg a di laaj xaalis daa rëcc am loo xam boo ci dugg rek c'est boo nga def ci nag bi mooy li nga xam mooy communication média yi média yi islam média yi yoonu murid am nañ ay FM ay rajo am nañ télévision am nañ ay journaux mënuñu la leen lépp waaye itam am na loo xam ne jàmbaar lañ lool lool lool mais dafa am lu manqué te loolu war nañ cee yokk góorgóorlu mooy wàllu professionnalisme bi maanaam ñun lii suñu kii mooy murid dafa lu nit di am am na ko bu dee ingénieur la loo yaakaar rek murid yi am na mais nag fi ñu ko war a teg nag mu nekk lu professionnel loolu daf ci am loo xam ne da cee ci ñun waaw ndax mën nañu jël xabaar yi di ko joxe mën nañu def yëpp te duñ ci boole lenn loo xam ne wur cee bokk ci misaal am na rajo yoo xam ne fi mu toll ñu ngi envoyé Touba waaw te lan moo tax maanaam ay xabaar rek a tax ñu leen déglu ay xabaar rek a tax suñ toll kenn ku nekk leen déglu te xabaar yi amul benn benn bopp amul genn li moo xam ne commission de distribution ak commission de saytu rajo bu nekk ci digg digdigal bii am na fi benn bis boo xam ne ci jamono yooyu ñu ne xoy yi xoy yi jamono yu def seen seet yooyu am na ci rajo boo xam ne fii la nekk boobu sëñ Saliou mi ngi fi wax la mu wax ni nee xoy yi nañ kilifa gu mag nangam ak nangam waaye même même bu fekkee ñoom am nañ ci droit di ko def itam ñoom xoy yi fañ koy yow nga ne rajo bi organe ni organe bi yoonu yow lu mel noonu ko jàllee sab rajo xel ko sëñ bi maanaam wuroo jàllale sab rajo nga xoy yi nee nañ gu mag biir Touba nangam ak nangam nga ne bi ab murite ko moom ay murite ko yilif bu ko keneen dee jàllale itam yow wuroo ko jàllale waxuma la ña ña koy def ñoo xam yow itam mais yow sa bopp dafa am responsabilité bu la war sa digganteeg yoonu murid kenn mu tax loolu tam ci communication bokk na ci communication yoonu murid gàllankoor yi nga xam ne am nañ ko fi ndoll mooy ñi nga xam ne ñooy juddoo Tuubaa wala ñu bokk ci nii wala ci nee ci wetu ndey wala ci wetu baay wala doomi cheikh wala dara yàgg Tuubaa wala nangam ba noppi dëkk Tuubaa nga dëkk Tuubaa nag léegi-léegi organe de presse yi muy rajo yi ak journal yi benn bu ci nekk nga jubóog ñoom wala ngay wax ak ñoom ba fu ñuy invité yow la ñuy invité guddi bëccëg am na ci ñoo xam ne sax dañu leen a def diglul baax am na ci organe de presse yoo xam benn nit juróomi yoon ci at mi am na ñu ko gën a mën a wax gën koo xam ne ñuy wax ak teg ko fañ ko war ko woo xam nga tax loolu lañ ci mooy kooka la ñuy la muy wax lañ bëgg koy wax ca Touba ndax kooka ab murid la waaye la muy wax moo leen intéressé na muy waxee ca Touba moo leen ñor moo tax moom la ñuy woo saa su nekk loolu itam rëkk-rëkk la ci wàllu communication bi kon loolu lu ma tabaay xel ci biir gi dem rek seetaan ngeen ko yéen ñëpp li may wax nii dafay communication yooyu mooy da ngay gis mën naa ci indi benn ndax dama ko loolu moo taxoon xam nga il faut nit xam ni Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké mooy xalifa général bi fii ki fi nekk mooy suñu Cheikh Xali mooy xalifa ku ci nekk fi ñu doon ak ñi fi nekk ñëpp dañoo tënku ci ginnaaw sëñ Cheikh Sidi Mokhtar mën naa bañ a sonn ci moom ndax moom ci boppam ndigal yi muy jox ak santaane ak sàmm bi muy sàmm ci am na nu muy demee noo xam ne Cheikh Sidi Mokhtar doo am lenn lu koy naqari ci daal lu bañ di ko wax ndax ci fi nekk di ko doxal noonu waaye ci misaal li ma indi journal bii li tax waxul rek xam nga kii barki dem rek laa ko jënd Touba doit être équidistance des politiques réew mi yéen ngi yéen ngi tuf yéen ngi yéen ngi fi rek adduna sag ñu ngi toj di nax ndax xam nga dox kii fi bu génnee bu ndaw a ndaw a ndaw murid bi nga xam ne xamul lii nekkul ci lii yëgu ko maanaam liir na lii ko liiroon li mu a waxee lii waaw waaw nag lii nag lii am na ci lu xewoon loo xam ne man Cheikh Mamadou Lamine Bara man ngi lay waxoon maa ko fenn woon fa la ba tey lu mel nii nag du lu ñuy wax naan xam nga lii suñu gàllankoor mooy ah ñi dañoo jël ñoo topp ñoom bàyyi loolu ay wax sëñ bi ci boppam am na maqaam ak sañ-sañ ak ñoom ku waxati lu mel noonu ñu woola ba Tuubaa ne la eh bis ni ki tey na fi bu mu ñaar kat te bu boobaa du ñaar waaye nga dem ci journal yi wala ci rajo yi lan ak noo mën sant koo mën a doon xam nga bu ñu nee Tuubaa nga dëkk rek wala nga xaw a muriti sax maanaam nit ñoom dañuy yaakaar ne am nga benn makkaane fii ci Tuubaa tekki nga fi dara fekk na nit ki kii fi ñu toll am na téeméeri junni murid yoo xam ne ko mu dëkk xawma fekk na ña nekk Dakar bu murid yoo xam ne ndeysaan ak ña nekk États-Unis ak feneen feneen gi bi waaw kii di dégg li wax mais ci la bokk boo boo doon wazn baxawda laa yaznu wazn baxawda poids bu yoo pesé wu yoo ni mu toll mu yoo ko ëpp yoo ko ëpp quoi ci biir Tuubaa ak ma xam loolu nag damaa bëgg murid yi yeewu ci ñiy wax ci turu Tuubaa te di jaar ci politique bi ak di jaar ci leneen ak leneen ak leneen ku bari di wax ci turu Touba ba noppi yéen ñi nga xam ne dañ ko dégg ci rajo bu leen jàppati fu ngeen dégg ni mbàkkee la rek wala nen la rek jàppale déen bu leen jàpp ni kooku am na fi kaddu wala toll na fi nen ndax xel comme daan na fi xew ak yeneen ci daawuñu leen dégg xeet yii kenn mosu leen ci dégg xel comme xew na ba tàyyi kenn di gisoñu fekk nit fi ñu waxee daal mooy li ma la waxoon te ñooñee rek mbooloo waaw ak seen stratégie d'influence kaalawu ñangal def yi gën dégg nga journaliste yi itam war nañoo war nañoo toll foo xam seen seen seen information ak seen seen njàng war naa toll ci ñu xam ne ñi nga xam ne dëgg dëgg dëgg am nañ kàddu gu toll noonu wala teg nañ leen foofu wala bu ñu waxee nit ñi déglu leen ndax lii bu ñu ko bindee ba noppi nga jënd ko lii ca ngoon nga revue de presse koy wax ci jàngul français moom du koy dégg moom tam te lii du moom dukk yi rek yu baree baree bare xew na bëgg ci dem war naa nag benn télévision loolu fii waxtaay ñu toog yéen ñëpp am na ku ñu ko seetaan ñu def benn débat am ca koo xam ni keroog am naa mbett la ndax bokk nañ di jàngale maa moom fii ci Kajoor bi ñu génnee àll bokk nekk Arabie saoudite ba jàng ba déglu mu toog ci télévision bi ñëpp mu ne am na ci loo xam ne mu ngi xew waaye ak yàq la waaw ah, ndax ak màggal nga rey ay junni nangam nangam ak nangam ay gàtt wax jooju keroog sama yaram daw na lool am na mbett mbett mu réeri laa ndax dama yaakaar ni bu dellu woon ci alquran ñaari aaya yi nga xam ne mooy sunna ak farat ak màggal bahimatul an'am ba ko yàlla wax ak yàlla di sant leen rey leen te sant leen sant sant sant ba rey leen te mu wér ko ne moom màggal na fii màggal boo xam ne ba muy am fukki at juróom lekk na ndawal ci ndawal yi mel noonu la lekk te kenn sànniwu fi ndawal lekk ndawal ba tàyyi fii màggal soos soos la ba tàyyi fii loolu nag léegi te ndax gisagu leen fenn ci màggal gi fu ñu jëlee am aw yàpp tuur gisagu leen bu defee sax am na ñoo xam ne dañ koy yóbba dañ daan ci yóbbaale ko fu ñu dëkk nit yi nekkaan sax dañuy yóbbaale yàpp Dakar benn kooku moom ñu mu ngi ko tuddee israaf israaf la ko tuddee boobu ci yàq lañ doon wax ndax loolu ak yàq la junniy nag junni maanaam junniy nag junniy xarak naa nga may nag sant yàlla am na lu ca te ni ci gën a doy waar mooy mbir mi dafa dafa dafa intéressant trop maanaam lu toll ni yàlla di ko sant nga xam ne bi at mi yépp nit ñi jàmbat lañ dëkk inondation yi courant ba nangam jàmbat lañ dëkkee vingt quatre heures ba at mi jeex suñ tubaab dimbali ñu xettali ñu ba wut ci juróomi fan yoo xam ni kenn ku ne dootoo dal dara lu damay sant yàlla te sant gi dong mooy condition bi li la fi mën a bàyyi la mënunoo am ak dolliku mukk li fekk sant ni maanaam ñu réere ko sëñ Tuubaa xam ko ba dimbali nu nuy sant ci at mi yëpp ba cant gi nga xam ne moom la ñuy sant mboolem ngeen di gis mooy jamaa bu feeñ wala pétrole wala ceeb bu wàññeeku lépp sant sëñ Tuubaa googee ma ko sant boobu mu digal te mooy li gën a jafe nga xam ne nit ñi dañuy jàmbat nee naa la vingt-quatre heures at mi yëpp dañuy jàmbat ñun ñëpp léegi sëñ Tuubaa ginnaaw sant nag yàlla ne la in shakartum la azidannakum li ngay yéen di sant la leen doole fexe na ba moom ñeent mu wut ci bis boo xam ne daf koo jagleel yàlla suñu borom amul la boo xam dañ koo jagleel yàlla di jàng alxuraan di jàng ay berne di doole yépp ngir sante ko yàlla am mën na ko am nag par benn waaye bis du yàlla muy sant loolu fii rek la am yow na nga wëlbati ko toog ci télévision fi ñu la jàngale ni ma ko waxee woon say wajur jàngale nga xam ne daf ci am loo xam ni ma balaa wax koy ñëw ngeen jégal loo xam ni complexe la complexe nag dalul ñi ne ñi ñi jàngi arab rek gis nga ñi jàngi woon français dem Bordeaux ñu jàngi États-Unis Allemagne laa jógee nu papillon cravate sëqal ci yooyu yëpp ñàngal dellu si làkki tubaab war ne r lu nga dugg ca loolu ñuy làkk lépp maanaam complexe moo leen jàpp parce que am na fi ñu nekk tey ji ay tubaab yoo xam ne ay kàngam la jàngkat yoo xam ne dañoo jàng ba mën a jàng sëñ la ab jàngkat la mi ngi seen rek ak ñenn ñeneen ci misaal tey boo ko gisee da yaakaar ni ci jàngul AB te cadre la cadre supérieur ak ñeneen la ci misaal léegi nag nga gis ko kon kooku moom complexe dalu ko ndax sëñ bi dimbali la ko léegi nag nga gis ñeneen ñoo xam ne njàng bi ñu jàng ci tubaab bi moo leen tax a complexe ba ñu bëgg a nuru tubaab nuru tubaab moo leen gën a lool nuru tubaab rek ci col ci wax ci lu ne loolu lu léegi nag noonu mu dale ñu jàngi tubaab ni la dale ñu jàngi woon arab lenn ci ñu jàngi woon arab noonu la leen dale dañ leen rasilul mokk dañuy raxas seen bu yuul seen formation baaxul léegi def ca lenn mais xam nga ni tey mën naa da ngay dégg ñu naan la docteur Diouf sànni mais suñu affaire yi xam ngeen ko suñu affaire yi benn rek si mbirum kooku kay bu dee docteur la mën nañu ko juróom-benn yoon docteur docteur boobu benn ñaar juróom-benn yoon dinañ ñu tuddee docteur it mën na leen jàngal jàngal jàngal ko gisee maanaam da nga koy romb xam ni murid la ñuy def rek ab murid la doo xam sax nit ab docteur mën naa am xam ak ñeneen ñeneen kon léegi li ci am solo mooy waxuma mais waroon naa dal keneen mais rawatina ñun nga xam ne sunu maam yi dafa njëkk ànd ak Sëriñ Tuubaa nu nekk. nga xam ne noonu naa leen bi sëñ bi doon seexalaate doonul woon seexalaate ak noosal seexalaate dénkaane la woon ak soññi taalibe yi kon loolu normalement yaakaar naa ne boo ne demee ba jàngi Arabie Saoudite wala Tunisie wala foo man a jàngi boo dellusee njàngaleen Sëriñ Tuubaa bi